nit ñi laaj ko ci loolu mooy ñii dañu teeyoon gis nga salaf yi quoi waa gaal bi ñëwuñ dugg ko quoi comme ñun bu doon ñun ni ñuy gaaw yi dugg waaj yi waaye sa waay da ngay déconner quoi waaye yow chauffeur la nga wax nga nangu li non bu ma tardé c'est la c'est la foudre a bon ay ay ay foofu nit ñu mel ni ñooy ñan lan nga leen di ñu yow nga bañ leen a faale voilà. léegi gaa yi laaj ko nag ci ndànk su suy la an ñu ne ko waaw imam waaw lu tax nga def lii. mu ne qaala la'allahu yakunu mujaaba da'wa waaw mu ne amaana gis nga kookee ci sóoli ci kii ba ma delluwaat ca tafes nga <laughs> ba ne ko yarhamukallah ah amaana mu nekk koo xam ne ko yàlla nangu ñaanam la waaw waaw nit ku baax du xeeb kenn waaw du gis mbubu woyof mbubu woyofu nit wala ay dagg ci mu jàpp ne ah kii moom sa waay jarul a considérer jarul bàyyi xel jarul dara waaw waaw mu ne amaana ah mu nekk koo xam ne aji ku ñuy ku yàllay nangu ñaanam aji nangu ñaanam waaw ku ñuy nangu ñaanam la mu ne nag bi guddi jotee fa lamma raqadu sami'u qa'ilan yaqul léegi nag bi guddi jotee ci biir gaal gi ba léegi gaa yi bon dañuy tëdd waaw gaa yi di tëdd léegi gaa yi dégg benn kàddu <laughs> benn voix ci biir gaal gi ne yaa ahla safina yaa ahla safina inna aba daawud ashtara aljannata min allah bi dirham ñu dégg benn kàddu buy wax ca kaw ne yéen waa gaal gi yëg leen na abu daawud li nekk ci seen biir de jënd na aljana jënd na ko ci yàlla dërëm la fay dërëm <laughs> mooy la dërëm bi fay matloo bi ngir mu delloo ko mu ne wax yarhamukallah mooy xoolal borom bi nangu na ci ba ba ba ba garantil ko aljana noonu quoi comme quoi voilà <laughs> kon ci mooy da koo dégg waaye bon manoon nañ ne ci am na ngaan parce que dégg na ko waaye amul temps wu wax ko ko rek affaire bi dem quoi ah mais def na ba ñëwaat gis nga lii loolu am solo la <laughs> mu ne qaala an-Nawawi al imam al-Hafiz ibn Hajar mu ne al imam an-Nawawi nee na ah wa yustahabbu sopp nañ li man xadara man atas waa lii beneen affaire la mooy ki nga xamante ne te lii waxoon nañ ko ci deux cent trente-huit hein ki nga xamante ne nii dafa teew fekke man atasa falam yahmadillah an yudakkirahu bilhamd li yahmada fa yushammita mu ne waqad sabata dhalika an Ibrahim an-Nakha'i rahmatullah alayhi wa huwa min bab an-nasihati wal amri bil ma'ruf imam an-Nawawi lii waxoon nañ ko côté bi mu ne sopp nañ ki nga xam ne dafa nekk ak koo xam ne dafa tisóoli waaye waaye Abdullah dafa tisóoli santul yàlla xam nga hadith bi dane la ku wuti sóoli te santul yàlla bu leen ko falaa tusammitu ku sant yàlla fa sammitu dee leen ko arhamukallah ku wuti sóoli santul yàlla bu leen ko arhamukallah abdullah loolu moo taxoon laaj bi amoon mais loolu bu leen ko tis bu leen ko ndax dafa xaram wala lu ñu sib la waa ji wóor dañ koo sib àggul ci xaram Imaam An-Nawawi nag mu ne ginnaaw <laughs> mu ne sopp nañ nag ki nga xam ne daa nekk koo xamante ne nii dafa tisóoli waaye santul yàlla léegi fii mu fàttali ko quoi mooy da koy nekkul day def li yonent saa salaam tere du ñëw ne ko yaan xamukallah mais da koy ji ma fàttali ah ah sëñ bi wala sax na ah waaw moom mel de ku tisóor yi euh, ndax lool <laughs> al imam al Awzaa'i da ko def euh, parenthèse al al Awzaa'i na billahi salaf al imam al-Awzaa'i aalimu Shaam muy boroom xam-xamu euh, waa Shaam rahimahullahu taala da ko dal da ko dafa tisóoli ci wetam <laughs> bi mu tisóolee ci wetam e, e, e, al imam al-Awzaa'i ne ko kayfa taqulu idaa atasta ne ko bu doon wax diw wala sëñ ku ti boo ti sóoli lan ngay wax waa ji ne ko alhamdulilah mun a koy raxamukala waaw mu ne ko mi boo ko alhamdulilah mu ne ko loolu gis nga gis nga technique de jàngale yoo xam ne boo offensé woo waa ji xam nga waa ji nit mën na léegi parce que nit nit la quoi waaw daa am yoo xam xam nga nit mën na ti sóoli nga naan ko eh, yow lu tax nga ti sóoli bi te waxoo alhamdulilah ah bon alhamdulilah déedéet kenn du defe noonu déedéet non pourtant mënoon na ko waxe noonu mais xam na ne loolu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana mayewul loolu wooteel jëme ci sa yoonu boroom ci sa yëf nit da ngay am xëriñteef xam ni nga xam ne noonu ngay woowe nit ñi saa ngeen offusquer leen saa ngeen brusquer leen waaw bul ñëw di leen di leen di leen di leen di leen di ah, lool déedéet yiw gi nga yor xam-xam bi nga man nga koo joxe ci douceur comme li yonent bay saa saam mi ko borom bi waxoon ne ko wooteel te loolu lépp façon woote la waaw ci sa yoonu borom bil ak waaraate boo xam ne bu rafet la waaw wa jaadilhum billatii hiya ahsan waaw del daggeeg ñoom ci li nga xam ne ni mu gën a rafete ni mu gën a taaroo mooy ci alquran ak jàngale alquran ak sunna al imam al awzaa'i waxul waaj eh lii mooy lan danga di tisóori ngeen toog ni di xoole benn xamu ngeen yeneen waaw mooy ne alhamdulilah wayow attention en soi non dane ko <laughs> waa jow tisoo li waxul dara mu ne ko eh, ku ku tisoo li lu muy wax mu ne ko alhamdulilah mu ne ko kon yarhamukallah <laughs> mu jàll mu jeex <laughs> waaw waaw waaw kon lii la Imaam An-Nawawi di wax lu mel noonu ne sopp nañ ki nga xam ne dafa teew koo xam dafa tisoo li santul yàlla mu fàttali ko moom li Imaam Al-Awzaa'i rahimahullah def waaw bilhamdi fàttali ko ci sant gi mu war a wax ak yooyu ah, li yahmada ngir waa ji sant yàlla fayu sammita léegi nag bu ko defee bu ko defee nag ah, waa ji nag ah, ne daal ko wax nag yarhamukallah mu ne waqad sabata te lii sax naa na Ibrahim an-Naxa'i wax nañ la beneen muy al imam al-Awzaa'i muy Ibrahim ibn Yazid an-Naxa'i taabi'i bu mag boobu rahimahullah al-Kufi rahmatullah mu ne lii nag ci buntu laayi biir la ak digle lekk waaye nekkul ne li yoneen saa sallam ne fala tusammitu moo tax waa ji waxu la le euh, imaamu Nawawi rahimahullah imam al-Awzaa'i ak ñoom ima Ibrahima an-Naxa'i waxuñu dañuy ñëw ne waa ji yarhamukallah leen nga fàttali ko wax ko loo xam ne fàttali ko euh, li yoneen saa sallam jàngale képp ku ci sóoli bu ko waxee rek nga ne ko yarhamukallah waaye mu ne <laughs> wa za'ama Ibnu al-Arabi mu ne waaye kanta Ibnu al-Arabi al-Maliki moom moo jiitoon ñoom imaamu Nawawi moom année cinq cent yi la woon imaamu Nawawi gis yi mu ne moom eh, wa za'ama Ibn arabi ah al-imam Ibn arabi non moom quatre cent yi voilà moom quatre cent yi jàpp cinq cent yi voilà quatre cent yi jàpp cinq cent yi wa za'ama arabi mooy al-Maliki qadi Ishbiliya Espagne ji la dëkkoon Séville wa za'ama Ibn al-Arabi annahu jahlun min fa'i <laughs> quatre cent Ibn al-Arabi lii it woon nañ la ko wax ci lu gaaw moom dane non non non ki def lii moom loolu ak riir la mooy parce que yeneen saa saa wax dane voilà tout kon bu fi nekk waa ji waxul yaa xamu ko alhamdulilah moom tuuti soolee nekk fi nag di ko jéem a fàttali yooyu loolu ak cosmo riir la quoi. qaala wa axtaa waaw imaam na nawawi na nettalee lii ne Ibn al-Arabi lii la wax mu ne waaye imaam Ibn al-Arabi dafa dafa dafa juum ci li mu wax noonu fii ma zaama ci li mu dogu ah naan loolu moom képp koo xam ne da nga ñëw tisóol yu tisóol yu ba pare waxul alhamdulilah képp koy fàttali sax. di ko jéem a kii loolu moom ak réer la ci mu jóge ci bopp mu ne loolu nag juumte la loolu dafa juum waaw bani sawaab liy dëgg ma man imaamu Nawawi mooy istihbaabu lool dañ koo sopp kay waaw léegi imaam al-Hafiz Ibn Hajar mel ni day jouer les juges quoi <laughs> ngir départi ngir départage entre waxu imaam al-Arabi ak imaam an-Nawawi nii rahmatullah mu ne al-Arabi li qawlihi waaw bi annahu idha nabbahu alzama nafsahu ma lam yalzam mu ne donc imaam Ibn al-Arabi yi dafa tegtaloo mooy xadiis bi waaw ndax waa ji bu bu fàttalee waa ji attiré ci attention waa ji nga am dafa tisóor wala alhamdulilah mu ne lool yenn na boppam loo xam ne sharia tegu ko ko waaw sharia tegu la loolu da ne la yoneen saa mi wax dafa leer waaw waa ji bu ne alhamdulilah fa sabbitu woo nee leen ko alhamdulilah bu ko waxul bu leen ko wax dara voilà <laughs> léegi nag yow nga nekk fi di tegoo yoo xamante ne sharia tegu ko non c'est pas comme <laughs> <laughs> waaw ah ah mu ne falaw léegi imaamul ibn al-Arabi mu ne falaw jamaa baynahuma fa qaala alhamdulillah yarhamuka Allah jamaa jahalatayn <laughs> mu ne imaam ibn al-Arabi nee na rahimahullah al-Maliki non waxuma la waa ji lii ak réer la ci ku ku ku ku koy def rek waaye nag bu ñëwoon ba naan ngir sa waa ji quoi talqin ko mel ni da koy fàtt kii ne ko waa ji ci show yi waxul alhamdulillah léegi waa ji naan ko alhamdulillah yarhamuka <laughs> yarhamuka allah mooy pour di ko fàttali lool quoi mu nekk loolu moom bu boobaa moom waxuma la benn riir la jat la lii woon waaye bii moom day dajale ñaari riir moom ñaari riir ak ay ay riir la dajale <laughs> waaw waaw <laughs> mu ne bu ci jëkk ma zakarnaahu awwalan mooy liñ tuddu ne moo yen boppam loo xamante ne nii kenn nag ko tegul waaw wa iqa'uhu at-tashmit qabla wujud min al-atif deuxième bi réer bi mooy yarhamukallah te waaye waxul alhamdulillah te que yarhamukallah ji dañ koo yoonal sariya yoonal ginnaaw bi waaye ji ne alhamdulillah léegi yow waaye boobu waaye maa man Imam Ibn Arabi jeex na <laughs> waaw mu ne <laughs> wax ak Ibn loolu ci buntu boobu man a nekk bon mooy fàttali la baabu nasiha ak fàttali waaw gisoo imaam al-Awzaa'i lim def ni mu rafete waaw daro amaana a parce que ki mën na ci sóol bu dee miinu ko fàtte waaw du du du daa tey bañ a doxal sunna mais mën na ko fàtte te comme que fa zakkir in nafa'ati zikra borom bi dane fàttalil ndax fàttali day jariñ maa koy di ko waa ngir gën a leeral côté euh, waxu imaamu Nawawi boobu mu ne loolu moo gën a dëgër imaamu Ibn Arabi li mu wax juumte moom moom daa juum ci li mu dogg noonu nan lay traité de rire loolu alors que loolu ak nasiha la rek voilà parce que bon comme que borom bi dalee fa zakir fàttali ndax nga zakka fàttali dina jar yi saa su ne euh, boobu euh, mooy loolu mën na dugg foofu sauf que imaamu Ibn Arabi dafa moom dafa collé wu li xadiis ba comme que ren may saa saab li wax dafa leer te dinañ ko gis ci xadiis Seydina Anas bi. bi nga xamante ne waa ji bi mu ne mooy bi ci tegu dafa am ñaari nit benn waay boo xam ne daa nekk ci yonent bi saa salaam ñaari nit lañu kenn ci tisoo li ah yonent bi saa salaam ne ko alhamdulilah keneen ci tisoo li wax ko dara non yarhamukallah waaye daa tisoo ne yar yonent salaam ñaanal ko ne ko yarhamukallah keneen ci tisoo li ko dara léegi nag ki waxul ki mu ñaanalul naan ko waa yonent salaam. néew mi di sooli nga ne ko yarhamukallah man man di sooli waxoo ma yarhamukallah yeneen saa asalaam ne ko Kanta moom moom dafa dafa sant yàlla alors que yow santoo yàlla. voilà te loolu mooy gis nga loolu moo xalis Seydina Abu Muusa bii ñu nekk du benn ah mooy yeneen saa asalaam bu dee daa am ku ku kenn ci yéen dafa dafa dafa dafa sant dafa tisooli na ngeen ko wax yarhamukallah bu dee dafa tisooli waxu ko bu leen ko wax dara yeneen saa asalaam waxuma da koo wax. muy sunna lafziya waaye sunna fi'liya moom ci jëfam mu def ko pare leeralaat joxam waaye ñëw tisooli ci wetam mu ne ko yarhamukallah keneen ci tisooli ñaanal waxu ko dara waaye naan ko waa lu tax nga ñaanal kay tama ñaanal mu ne parce que moom dafa ne yar alhamdulilah alors waxu alhamdulilah léegi imam Ibn Arabi en foofu la collègue mais kon nag comme que loolu la yonent bi alayhi salaam ci boppam lii lañu wax ba pare moom kan moo ko moom mooy jàngalekat bu mag bi non kan moo ko ëpp yërmande ci xeet wi moom léegi kon le fait que waaja ñëwoon pistoolu ci wetam euh, euh, euh, waxu ko yarhamukallah ba waaji di wax loolu bu doon ne loolu la est-ce que loolu war a def mooy di ko fàttali kon yeneen ci way saasaan doonu <laughs> mais bon hadith boobu dinañ ñëw exactement ci hadith boobu parce nañ ko ci deux cent trente-huit nañ la bon ñenn ñi dañ ne doo am na riwaay yu bari yuy dëgëral ne waa beneen waajul mooy Abu Tufayl ah eh, eh, eh, mi nga xamante ne doyoon na waar voilà <laughs> dinañ ñëw ci moom <laughs> waaw <laughs> waaw moom que ne euh, Amir ibn Tufayl voilà nga xam ne moom daa ne woon waajoo xam ne ju doya doya doya da doya doya doya waaw moom dinañ ñëw ci hadith Seydina Anas boobu insha allah dinañ ci gën a taxaw parce euh, waxoon nañ ko fi Euh, euh, euh, nga xam ne ay ay ay kiiwam hmm? Amir ibn Tufayl du Abu Tufayl Abu Tufayl ku baax la Amir ibn Tufayl ah nga xamante ne mooy xaadisatu Bi'ru Ma'una moom moo ko woon voilà nga xamante ne moom yéefir la waaw moo doon dee kaay moo moo moo moo moo gëstapaawoon saxaaba yi quoi donc nijaayu Sayyida Anas bi Haram ibn Milhan moom Amir ibn Tufayl alayhi min Allah ma yastahiq am na ñu ne moom la woon waaw moom ak benn mbokkam ñoo fa ñëwoon yeneen saa salaam nag am ñu ne comme que moom yéeféer la moo tax yeneen tubaab saa salaam da ko doon déclaré moom li kii wuti woon dara ah. Abu Tufayl moo doon ku baax waaw mulaa'ibul asinna hadisatu bi'r ma'una ah Amir bi moo ko moo moo farayoon gaa yi waaw moom moo gàttapaawoon gaa yi ba pare daal di leen faat. ñoom saxaaba yu màgg yooyee ñi saxaaba yenent bi salawaatu rabbina wa waaw kon euh, euh, loolu noonu hmm, luñ doon luñ lu ñaa daa wax <laughs> hein lu ñaa nekkaa daa wax mooy waaw Amir ibn Tufayl am ñu ne non moom la moo tax parce bi yéeféer la moo tax yeneen saa salaam en plus comme que moom da koo def yéeféer la premièrement deuxièmement bu bu déchaux yi santul yàlla ba pare naa ne saa sala waa lan moo tax kii moom tichaux yi nga ñaanal ko yërmande yàlla alor que man ah man ma tichaux yi ah man mu ñaanaloon yeneen saa sala ne kii dafa tichaux yi kii dafa sant yàlla alors que santoo yàlla voilà voilà <laughs> kon bon léegi bon kon loolu par exemple bu dee loolu. Euh, côté boobu day xaw a euh, du mettre en cause tuuti le fait que manoo dàq ne gars man nañ ko fàttali quand même faa ñëw ne ko comme li mu wax moom imam Ibn al-Arabi mais waa ji nag bu ne alhamdulilah yarhamukallah moom dajale ñaari biir waaw loolu waa nii defuñ loolu ñii dañ ne ko dañ koy fàttali rek comme li imam al-Awzaa'i ah waa diw waa sëñ bi euh, <laughs> ku ku tisoolu li muy wax mu ne alhamdulilah mu ne ko ak ah, yarhamukallah <laughs> waaw xam nga loolu loolu tamit lu naay la lu rafet la quoi <laughs> waaw kon kon loolu lu ama am solo mu ne wax ak Ibn Battal imaam al Hajar mu ne al imaam rahimahullah Ibn Battal al Maliki rahimahullah gis Maliki yi masha Allah quoi moo tax boo gisee léegi ñoo xam ne dañ naan ci ngiru Malik lañ bokk parce que final euh, mujj gi euh, yu bari ñu teg ko Malik nee na kii nee kii nee na ba xaw a suul côté dalil alors que ñoom ñooñ doy wax lu naan Maalik nee na lii ak yooyu ñoom xam nañ lu tax ñoom dañu jàpp ne ci ak bi fii moom dina xam waxu imaamu Maalik bi waxu Soxnuun bii waxu euh, Abdul euh, borom Munawwara euh, kii al-Utaki Abul Qaasim ah Abdurrahmaan ibn al-Qaasim bo ah moom dinañ xam kii seen wax fan la tegu ci sunna fan la tegu ci ñoom dañ jàpp loolu moo tax ñu waxi ko noonu mais da ngay gis ñu ñëw ci ginnaaw jàpp ay waxi neen neenal xadiis yeeg yu mel noonu loolu c'est tellement grave alors que xoolal Maliki ñoom ñoo jëkk sara xadiis yu mag yi téere yu mag yi waaw ñoom ay al al al al al al al al al al al Qaadi Iyaad al al borom al Qurtubi nangam ak nangam waaw mais euh, euh, li yàlla xam doy na ko wax ah. ak kii albaaji abul walid saway moo tax ah albaaji saway mii léegi kon mu ne xaar imam wa hakam nu batal imam alhamd na jar mu ne moo après nag après ñooñu génération day gis Shafi'i yi dañoo ñëw jël relais bi waaw kay <laughs> daanaka ñi ci ëpp mooy bon après am na yeneen Maliki yoo xam ne ñu ngi doon sara mais ñi ci gënoon a euh, ràññee ko après mooy Shafi'i yi nii voilà moo tax ñoom boo seetloo seen saraa yépp parce que l'islam bi loolu la ñi la jiitu woon du yow loo xam ne da nga ñëw terrain vide boo xam ne dara amu fi déedéet am na ñoo xam ne dafoon nañ liggéey yu rafet waaw te loolu nag daa bokk ci liy màggal xam-xamu nit mooy ngay ñi la jiitu woon ci domaine boobu am luñ liggéey nga ban leen a fàtte waaw nga leen di mentionné comme ni imaamul Qurtubi doon wax rahimahullah man moom damaa damaa damaa chartal ci sama téere bii mooy tafsir bi lépp loo xamante ne nii moom laay wax ju nekk dama koy askanale ko ko wax waaw ndax loolu nekkul lu dul màggal xam boroom xam-xamu borom ni mais di plagiat di toog nit ñi sa taalibe yi jàpp ne ci yow la jóge lu dul wax yoo xam ne dafa siiw kenn xamatul sax ku ko wax wala yoo xam ne moom waaye yoo xamante ne waxu nit la moo ko génne moo ko kii nga ñëw di ko wax mel ni ci yow la jóge loolu lay saminal insaf quoi bokkul ci objectivité kon loolu dafa am solo quoi kon imam al-Hafiz Hajar rahimahullahu ta'ala mu ne wa hakamnu battolin an ba'd ahli al-ilm voilà mooy bon mooy mooy nettali doon wax sànq ci imam al-Awza'i mu ne solo na jële ci lenn ci borom xam-xam yi wa haka ghayru mooy seen solo lu mel noonu ne loolu mën naa nekk kay ah mooy da koy laayi biir mu ne wa haka ghayruhu keneen ku dul moom daal dinay nettali annahu al-Awza'i ken kii imam Ibn Battal di nettali naan kenn ci boroom xam-xam yi mooy imam al-Awzaa'i la anna rajulan atasa indahu falam yahmad fa qaala lahu alhamdulillah kayfa yaqulu man atas qaala alhamdulillah qaala yarhamukallah <laughs> mu ne kooku imam Ibn Battal di wax imam al-Awzaa'i mi ñu doon nettali mbiram sànk la kenn benn waay <laughs> dafa daal di tisóori fa moom santul mu ne ko kayfa yaqulu man atas mu ne ko sëñ bi <laughs> bu condition li lu may wax mu ne waa ji ne alhamdulilah mu ne ko kon yarhamukallah <laughs> mu ne qultu imam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne wa ka'anna Ibn al-Arabi akhadha bi zahir hadith al-bab li'annahu an-nabiy sallallahu li'anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lam yadhkur alladhi atas lam yudhakkir alladhi atas ah keroog euh, am na fu ma doon dégg de bi may liir euh, gaay <laughs> les puritains de langue arabe moom dinañ ma jéggal nu xaat yi <laughs> maa ngi asarra yusirru ah daa mel ni yasurruhu laa wax ah <laughs> yasurru mooy di ko bégal na ko dina ko bégal ah asarra yu sirru mooy <laughs> biral quoi ah, ah mooy eh, wax ndànk voilà ci lu ndaw yu sirru voilà mais bon loolu ça m'arrive beaucoup euh, surtout boo yàkkamtee yi li ngeen ma jéggal comme ni ngeen ko yàgg xamee mu ne wax akam no ba euh, kon mu ne kooku al imam mu ne kii ku euh, imam Allah Ibn al-Arabi imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne daa moom xadiisu buntu bi moom booy imaam al-Hafiz Ibn Hajar bi xadiisu ban doon sa ah, mooy xadiis Seydina Anas bi ñu war a gis bii bii di ñëw inshaa Allah dañ fàttali ko léegi mais Abu uh, uh, kii la Amir ibn Tufayl ak benn waay wa wala benn waay ka Amir ibn Tufayl waa ji mu tisóoli fa Yonent saa salaam Yonent saa salaam ne ko yarhamukallah moom nag uh, waxu ko. mu tisoo li naan yoneen saa sa waalu ndax nga ñaanal kay ñaanal mu ne parce que moom dafa sant yàlla teew santoo mu ne am na imaam Ibn al-Arabi nag dafa kolewu ci li li feeñ ci xadis boobu ndax yonent bay saa sa moom lañ doon sànk ne mooy jàngalekat bu mag bi te fàttaliwu ko bu doon fàttali lool la ñu war a def waa ji kon du na koon def sauf que moom laa wax ne waa ji ah euh, ne waaj ji bi yéefér la de <laughs> hein léegi mu ne ndax yonent saa salaam fàttaliwu ko xam ne moo tisoo li te santul yàlla waaw kon nag Euh, sauf que waaye imaam al-Hafiz wax ne waaye nag sauf que ihtimal annahu lam yakun musliman waaye nag ihtimal am na euh, yenu na te ne waa ji nekk loolu jullit ah waaw fa la'alla taraka dhalika li dhalik amaana yo leen saa sallam le fait que waa ji du jullit muy Abu Amir ibn Tufayl moom dafa looloo tax mu bàyyi ko waaw mu ne lakin yahtamilu waaye tamit yenu na an yakuna kama ashara ilayhi ibn Battal arada ta'dibahu ala tarki alhamd bi tarki tashmit waaye tamit leneen possible na muy waaw dëgg la waaye yu am na yu bari yu wane ne Amir ibn Tufayl la woon kàccoor bu mag bi waaye c'est possible tamit mu nekkoon koo xamante ne nii jullit la waaye yeneen sa salaam moo ko bañ wax loolu te ba pare digle ko ci hadith Abu Musa bi nekk ku waxul alhamdulilah bu leen ko ne yarhamukallah ngir yar ko waaw ngir yar ko comme l'imam Ibn Battal wax tarkibahu ala tarkil hamdi yar ko ci le fait que ba mu santee yàlla yàlla defal la xéewal gi ah, nga tisóoli gën a sawar santoo ko nga bàyyi ko mu yonent saa salaam xañ ko ñaana yërmande ngir yar ko waaw summa ginnaaw gi arrafahu al-hukma mu xamloo ko atte bi wa anna alladhi yatruku al-hamda la yastahiqqu at-tashmit que atte bi mooy lan ki nga xamante ne dafa tisóoli bàyyi wax alhamdulilah kooku yelloowul ñu naan ko yarhamukallah voilà xamal ko loolee ah mu ne wa hadha alladhi fahimahu Abu Musa al-Ash'ari fa fa'ala ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mithla ma fa'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam shammata man hamid wa lam yushammit man lam yahmad waaw mu ne te loolu yeneen saa sam jëfale woon noonu moom la Seydina Abu Musa defal man doomam bi te doomu boppam la voilà doomu boppam Abu Burda nga xam ne euh, euh, euh, ni mu mànjawoon fi moom waaye dara doxal doxalut sunna si waxul alhamdulilah ci soo ya defu koy alhamdulilah voilà mooy parce que comme si yelloo woo ñu la koy wax parce que yonent may saa saa moo ne ko xamal ku sa ku tisóoli sant yàlla nañ ko wax yarhamukallah ku tisóoli santoo yàlla kenn du wax yarhamukallah te waxoo ko mooy te loolu mooy loolu day dëppook li imaam Ibn al-Arabi yi léegi ci mbir mooy nekku fa di ko naan ko sama doom am na kii gi ne ma laay biir mooy sa doom waaw waaw waaye wa aatil joxeel waaye jege ñaareel seen xaq doo xaqu alal kese xaqu xam-xam ak laay biir xaqu lépp ñoo ci war a jiitu ñu la gën a jege waaw ah ah ah, ah, ah, ah ginnaaw gi al aqrab thumma al aqrab waaw kii la gën a jege topp ki la gën a jege yëpp Abu Musa al-Ash'ari Abu Burda yi nga xam ne moo ñu doon màgg ci doomam yi fii naan ko ay ay ay sama doom léegi ku tisoo lu muy wax déedéet dafa doon na ko bàyyi waaw ndaw sa mu newoon muy beneen soxnaam si muy euh, Umm Kulthum bintul Fadl ibn al-Abbas radiyallahu anhuma anhum moom moom ba mu ne ci sóoli ne alhamdulilah mu ne ko yarhamukillah <laughs> waaw kon loolu bon mu dëppoo gi imam Ibn Arabi yi wax mais bon kii laal ñaari côté am na wàllu quoi waaw am na loo xam ne <laughs> mais sauf que <laughs> imam Ibn Arabi yi tudd ay ay ay jaxale moom loolu amaana c'est dur waaye mais bon bi nga comprendre yeneen yi tamit li ñu wax ne fàttali la rek nasiha la te fadakir comme nañ ko waxoon sànq alquran bi ko fadakir inna saati zikra kon ci kaw noonu jeexal nañu xadiis bi eh, allahu taala alam waaye bokk na leneen liñ ci jàngale liñ doon wax sànq mooy eh, eh, lii nga xam ne moom la al imaam abu muusa te njëkke woon ko loolu tamit nañ ciy bàyyi xel waaw suñu lépp daal nañ koy teg ci sunna ko wax waaye mukallaf moom jullit waroo di def yoo xam ne dangay ngay asaalu képp kii nga xam ne ci wàllu tisóori gii ne luñ ko ci kii moo indi waxu yeneen saa saam xalaat nga yow yow lan ngay xalaat ki nga xam ne ñoo gën a nekk farata ah ñoo yi nga xam ne farata la xam nga ne ñooñu moo taxit humul humul saxaaba radiyallahu anhum kon nag eh, ci loolu la te tamit lañ ciy gis li nga xamante ne mooy eh, eh, nekkin bu rafet yi xamante ne eh, amul diw sama wujju yaay la wala duma ma fa dem nangam ak nangam yu fi caaxaan yooyu nga xam ne moom ngay gis ñenn ñi di ko rek déedéet voilà sëy naa amul dafa dem dugg ci baayam neewul boo man damay bàyyi ba mu ñëw sama kër yaay quoi ba mu ñëw ci kër gi comme que mu ngi beneen kër këru wujjam gi man du ma fa dem déedéet te loolu dañuy xam ne dañ ci jàng ne moom bu boobaa tante ji warul a mer ci la fait doomu wujjëm bi daal di ñëw ci këram ah ayam la lan moo tax mu fii ñëw ak nangam loolu yëpp yëpp yi ay jaxalaat la waaw loolu moom mën nañoo jël li imaam <laughs> abu abu kii wax ibn wax voilà nañu koo wax voilà loolu moom ay jaxa loolu moom ci jaxalaat yi la bokk waaw ak riiraakoon ay riir <laughs> waaw loolu Euh, nekk wujj euh, gu kii rek waaw te tamit leneen luñ ci jànge mooy Seydina Abu Muusa bi nga xam ne beneen soxnaam bi doom ji ñëw na wax ko lii mooy lënt lënt am na bu lënt lënt amee euh, yenn yi bu ñu may Iblis suñu diggante gis nga nday dilli ji laaj ko ko bul toog naan waaw moom nii lay def daa jéng waaw xoolal rek sama doom dem fa waaw sama gar wujj amul dara lu muy def waaw mu tësaali waaw sama doom piccooli faale wo ko sax waaw nga sax yarhamukallah naye na ko yarhamukallah ji waaye moom ba jongamaan jim jàpp léegi ne mooy àjjanaam léegi wax yu ñaaw yoo xamante ne nii yow jëloo ko fen ah moom moom bam ne yarhamukallah bam ne ba bamu piccooli mu ne ko yarhamukillah waaw waaw yow yaa ngi tooñ <laughs> daw si daa wax lu leer gis nga franchise bu amee gis nga dëggu moo tax borom bi daal ne yaa ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ragal leen yàlla yokku leen ragal yàlla te bu leen deñ dee leen bu leen deñ di ànd ak te bokku leen ànd leen te bokku leen ak dëggu dee leen dëggu fu ngeen man toll ndaw si dafa dëggu muy Safiya waaw Abdullah di yaayu Abu Burda waaw radiyallahu anha bi mu ñëwee newul di bàyyi noonu di di di kii daf ko laaj ne ko ah sama innam nii de sama doom de daa daa tësooli waaw yow yow euh, nee na euh, waxoo ko yarhamukallah moom nag mu tësooli ah moom nga ne ko yarhamukallah bu te bu boobaa mooy gis ne ni mu leere bu ko defee nit ki nga xam ne moom lañ jàpp ne li mu def du noonu dina mën a expliquer wu mais ñun du ñu may nit ki mën a expliquer wu waaw dañ naan non non du ñu ko déglu après nga bàyyi kan mooy kan mooy nekk facteur iblis mooy dox sa digganteeg moom. ay xalaat nag jëla dikkal ngay interpréter ay waxam ak jëfam waaw man ba ma ko xoolee sax am na nu ma xoole xaw a fëlët yi loolu day wane ne loolu mooy lan loolu mooy waxee la bàyyi leen wax yi eh, eh, saytaane di ropa seen bopp yi ba mu fees alors que kii mën nga ko mu wax la nga laaj ko waaw diw lii de lii ak lii ah, waaw loolu nu mu fa demee noonu mu leeral la lu tax lool ginu la yomb mais fi lañ koy bàyyi di jëwante di jëw di waaw waaw déggoo gisoo ni mu def keroog li wane ne moom daal moom léegi ah ba mu amee ñaareel la léegi nangam ak nangam ah moom nangam nangam nangam nangam ma ne yooyu yëpp waxi caaxaat la waaw gis nga ndaw si li mu def li lu ko gin a seen Seydina Abu Muusa leeral ko doom jaa ngi toog ne ko moom nii bi mu tësoolee gis nga moom itam mu topp ci lu leer dafa tësooli waxul alhamdulillah alors que moom dafa tësooli ndaw si ne alhamdulillah ma ne ko yarhamukillah te yonent bi alayhi salaam moo ñu digal loolu te la <laughs> voilà bu ko defee fépp sedd lépp leer sunna mooy shifa illaahi waxu yonent bi alayhi salaam mooy faj waaw as bu ko defee bépp boo xam ne naaru euh, euh, euh, jalousie bu waroor a dugg fay na ko lan mooy fay ala ndax borom bi waxul ala bi zikrillah tatma'innu al-qulub wallah <laughs> alaa waawe alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa nee naa bi zikrillah ci tudd yàlla tabaaraka wa taala tatma innu ci lay dale al qulub xol yi yi nga xam ne iblis mu ngi doon pare def ci tension benn dose de tension boo tuddee yàlla ci lay dale ci la xol yi dale waaw bu ñu bëggee fooy war yooyu ñu am di yàq ay famille di tas ay famille nañ dellu ci waxu alquran nañu dellu ci waxu yeneen ci balay saa saam te ñu bàyyi suñu égoïsme ak suñu fittirlu ci ginnaaw bi yàlla waxee waaw bi yàlla dogalee yàlla wax yonentaam wax ma kaana li mu'minin wala mu'mina waaw waaw way ngëm yàlla bu góor ak bu jigéen ñeelu leen taw yellul ñuy amuk tànn ginnaaw bi yàlla ak yonentaam alayhi salaatu wasalaam daal di waxee ni lii la waaw amatul ngay objection ci wax ji waaw loolu waaye waaye amu ci waaw mais mais amul ci waxu yàlla ak waxu yeneen tamit saa saa am ala sam'i wa boo ko bàyyee rek topp nga sama kan iblis njuuy na la waaw qad ittaba'ta hawaak topp nga li nga xam ne mooy sa bànneex gis nga salaf yi ñii lañ doon régler seen affaire waaw nii lañ doon régler seen affaire ba Seydina Abu Burda après ay at gannaaw baayam bi mu génnaan la yàgg mu mag ñu indil hadis bi te neewul ah bon naa wax hadis bi kese loolu yi beneen njàngat buñ am waaw sababu wurudil en tout cas baayam wax hadis bi loolu mënoon na ñëw rek wax hadis bi sans mu dugg ci yooyu waaw ñun nag lu bari suñu problème léegi boo seetloo li tax ñuy mystifier ñenn ñi ñoo xam ne ay sëriñ lañu que ñoom ñenn ñi naan est-ce sax ñoom dinañu lekk réellement est-ce que dinañu sëy seen soxna yi réellement ngay dégg waxi caaxaan mën a exister lu tax parce que yi nga xam ne moo doon xew ci biir njaboot yi dañ koo dañ koo dañ koo dañ koo nëbb waaw loo xam ne bu ko taalibe xamoon da leen di jariñ ñu xam ne ndeke e ñun problème yi ñuy jànkonteel moom la sëriñ bi di jànkonteel nan na ko sëriñ bi rek lee ñu xame ko loolu waaw waaye dañuy nëbb yooyu mel ni yooyu existé mel ni daal këram daal lem la waaw këram daal moom wala yóbbu mag bi daal këram amul benn souci waaye loolu lépp dañuy wan ne ñooñu dañuy royukaay yu dëgg dëgg dëgg yu mag waaw loolu képp la waaye al qudwa waaw al uswa al hasana mooy fi rasulillah laqad kaana lakum fi rasulillah uswatun hasana moom yooyu yëpp gis ngeen keroog ñu doon wax Seydina Omar bi mu ñëwee ci mashruba googu waaw bi ñuy wax boo yëglu da ngay waxaale sa tur assalaamu alaykum ayadxulu Omar waaw biñ ne yoneen saa salaam bàyyi na soxnaa bi loolu lépp saxaaba yi dañu koo nettali mais ñun ban sëriñ nga dégg ñu lay wax problème mu la famille yoom yu am kenn ñenn ñi dañuy jàpp ne wax ko rek ñàkkuk taalibe la waaw ñu koy nëpp nëppee nga dégg ñi nga xam ne xamuñ dara ñuy jël référence ci ñoo xamante ne du référence waaw yow naka la seen kër bi amee problème mu miraas seen bàyyi faatu miraasuñu ko nga naan moom ñàkk koo miraas sax fukki at a ngi nii ñaar fukki at a ngi nii loolu sax garaawul parce sëriñ diw ba léegi miraasuñu ko loolu lool lool royu la royukaay la loolu loolu royukaay la ak sëriñ bopp man di ak li alquran wax ci suuratu nisa leeral ñu nan la ñuy euh, euh, séddalee euh, héritage nga naan ngeen topp seen bakkan ak seen mbiru àddina ah ak seeni par parloo yi ngeen nekke doxalu ngeen li yàlla wax ngeen di lan waaw non garaawul sax parce que diw ah boobu nga xam ne ko mag la moom ba léegi nii ba mu àddina ba léegi mat na téeméeri at wala jege na ko ba léegi miraasam kenn siiwu ko ma ne loolu du du royukaay jarul a tudd jarul a bàyyi xel affaire boobu noonu bu dee ña def ci gannaawam ñoom ñoo xoole ba lool amul lool seen affaire la yoonam new ci tilka ummatun qad xalat ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kun wala tusaluna amma kanu ya'malun waaw loolu xeet la boo xam ne jàll na moom la ñeel la mu lëgëj yéen nag yàlla yéen lay laaj du leen laaj yéen ñoom déedéet ñun ku nekk mukallaf nga kullukum ra'a waaw wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kon nag nañ bàyyi caaxaan yooyu di wax yooyu li ko waral mooy yu mel nii imam Abu Burda bi mu ñëwee dafa nettali loo xam ne manoon na ne bon suñu affaire famille man du fi nekk di ko wax non dafa wax contexte bi bàyyam waxe woon hadis bi mooy man maa dem fekk dugg ci sama baay fekk mu ngi woon kër sox beneen soxnaam waaw ma def lii moom mu def lii ma gis ne sant kële ñaanal na ko man ñaanalu ma loolu nag jaaxal ma ñëw wax ko sama yaay sama yaay bi ñëw ñëw bi mu ñëwee mu ne ko waa ah lu xew lii wëg lii mu ne mu leeral indi xadiis bi na wax yoneen saa sallam nee xoolal rek xoolal ñu xam ne lii da ñu xam ne ñu am ay royukaay yi xam ne lii bu ñu dalee ñu ni ñu jaar fii waaye bu ñu nëbbaloon yooyu yëpp liisal yëpp ñu jàpp ne mbir yee liis alors que sunna bi boo ñëwee réellement xam ne eh ziwaaj ah non la maison maritale affaire yi ndeke du lem kese ah ah non non non jàppoon naa ni man femme bi man moom ni ñu déggoo waaye affaire yi non léeg-léeg mu correct man looloo ma fa am xayru xalqi yaahi yonent bi sallallahu alayhi wasallam këram ne am yooyu nga naan ma lan yow nang ciy mucc yow. ñun xam nañ ko alhamdulillah bu borom bi nga xamante ne nahnu na inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu la hafizun moo wàcc alquran moo wàcc ki borom bi jox alquran mooy mooy wattu lépp waaw moo wattu léppam alquran hadith yi lépp borom bee ko wattul boppam ñu jote ko li nga xam ne man la ñakk ñu xam ko ci dundam yonent bay saa saab loo xam ne dañuy jariñu ñu xam ko man koo dunde ñi ci saraf yi li ñu rawee ñeneen ñi